ajmaciina amma bacdu fa yaquulu alimaamu alxaafidu alxujja muhyiddin abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu shaaficiyu rahimahu allahu tacaala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saani cashar. arraabi' an Anas radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala inna allaha azza wa jalla taaba alwaxya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qubayla wafaatihi hatta tuwuffiya aksara ma kaana alwaxyu muttafaqun alayhi qaala al imaamu alxaafidu nnawawiyu rahimahullahu taala muy ëddil ñeenteelu xadis bi waxoon nañ la juróomi xadis lañ di fi ci buntu bi manoon nañ ko jeexal bi ñu génn waaye eh, dañ doon ragal eh, affaire bi gudd lool mu ne xadiis bi kon ci xadiis bi ñu génn bala ñu jël bi eh, gisoon nañu xadiisu yi nga xam ne yu sayyidatu Aisha radiyallahu anha bu ñetteel bi dafa guddoon riwaay waaye mu ci indi doon wax yonent bi alayhi salaatu salaam mandarga gi ko borom bi defaloon bi mu ko gisee muy wax lu bari subhaanaka Eh, allahumma rabb subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li bim bariwee di wax yooyu ak subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk mu laaj ko ne ko gis naa ne da nga koo bari looy def yow yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne ko sama borom moo ma defal mandarga ci sama xeet bu ma ko gisee ma wax ko voilà léegi hadis bi ci tegu nag Eh, te loolu ci jeexital dundam la woon alayhi salaatu wassalaam nga gisoon lëkkaale bi nekk ci soññe ci yokk jëf yiiw ci jeexitalu dund bi mu ne ar li nga xam ne mooy ñeenteelu xadiis bi mu ne an anas xadiis bi mu ngi koy jële ci sayyidina anas ibn malik ibn nadr ibn damdam xaadimu rasulillahi alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu an sayyidina anas annahu qaala mu ne hadis bi ar-rabi' mooy ci ñun cent quinze voilà mooy hadis numéro cent quinze biñ tàmbalee téere bi ba léegi di ñeenteelu hadis ci buntu bi euh, muy téeméer ak ñaar fukk ak juróom ah ci wolof mu ne in annahu qaala mu ne inna allaha azza wa jalla mu ne dëgg-dëgg boroom bi nga xam ne tedd na te màgg na de taaba al wahya mooy dafa continuer ala rasulillah mooy mbir mi successivement waaw di ratatat wax yu bi di wàcc rek ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qubayla wafaati laata muy génn àddina hatta tuwfiya ba ni nga xamante ne ci la génn àddina waaw aksara ma kaana al wahyu ëpp lu wahyu bi doon ñëwee avant nga waxoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn nañ al imaam di leen di boobu mooy lii ah mu ne muttafaqun alayhi dama muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo na ko noon seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim solo na ko al imaamu uh, al Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabu fadaa'ilul Qur'aan hmm? baabu kayfa nazala al wahyu wa awwalu ma nazala voilà foofu leen di xadis bi eh, mu jaar ci Seydina Anas ci imam Ibn Shihab az-Zuhri moo ko ne moo ne axbarani Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Allaha ta'ala taba'a ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam qabla wafatihi hatta tawaffahu akthara ma kana al-wahy thumma tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'd kon noonu la ko imaamul Bukhari noonu la ko soloowe kanta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ngi ko ndi ci kitaabu tafsir foofu eh, mu jaar tamit ci Ibn Shihab rahmatullah alayhi mu ne qaala axbarani Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Allah azza wa jalla taaba'a al-wahya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qabla wafaatihi hatta tuwuffiya wa aktharu ma kaana al-wahyu yawma tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon nii la ko ëndee nga gis ne am na quelque kii rek Qubayla bi Qubayla bi euh, gisuma ban riwaaye amaana bi ci al imaamu Nawawi yor amoon na ci waaye man yi ma yor qabla wafaatihi mooy yi ma la wax nii te bu dee imaamu Ahmad rahmatullah alayhi c'est pareil imaam Ibn Shihab mu ne axbarani euh, Anas ibn Malik anna Allah azza wa jalla taaba al wahya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qabla wafaatihi hatta tuwuffiya aksaru ma kaana alwahyu yawma tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa kon hadith bi nii nii la ñëwee kon buñ ci ñëwaatee taxaw ci tuuti euh, kon euh, mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam borom bi tabaaraka wa taala dafa bari lu mu wàcce wahyu bi ci jege faatu yonent bi alayhi salaatu wa waaw. lu ëpp li nga xam ne noonu la loon demee xam nga yonent bi alayhi salaatu wax yi bi au début bi muy door a tàmbali ca makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima mooy wax yu bi da doon ñëw ba iqra wàccee waaw doon na ñëw waaye bi nga xamante ne nii fatratul wax yi la am tuddoon nañ ko fan yee biñ naan ummu jamil <laughs> non loolu ci tafsir bi la woon mooy dernière suñu day jataay bu mujj ci eh, suuratul A'raaf bi bi Ummu Jamil alayha min allahi ma yastahiq doon wax naan yon ma naan Muhammad de sallallahu alayhi wasallam bi ko doon dikkal ñëwul wal iyaadu billah ndax kat dé naa koo dégg muy wax alquran li muy jàng noonu ci guddi gi voilà mooy fatratul wahyi eh, waa ahlu siyar yi ñuy toppatoo siira xam nañ lool bu baax rahmatullah alayhim dañ ko que jamono ji nga xam ne wax yi bi dafa arrêté woon mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dafa toogoon euh, euh, ay jamono daal di woon euh, gisatul Seydina Jibril wax yi bi ñëwatul woon waa Quraysh nag ci lañ ko doon dugge waaw daan ñoom nga rek sam noon moom lu ndaw lu ne rek moom buntu la ngir mu daal di la ciy jaare ngir daal di lay dal comme que sa noon la moo taxoon Ummu Jamil doon wax lool ak Quraysh ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Quraysh nii suñu borom nag wàcc ca gannaaw ga wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al akhiratu khayrun laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna fa amma al yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kon nag mu ngi noonu nga gis suñu boroom wàcce wa duha wal layli idha saja waaw di waat ci yoor yoor bu jant bi génnee ba ni nga xam ne ci la tisbaar di jege di jot waxtu woowu borom bi di ci waat waaw wal layli idha saja waat naa it ci guddi gi waaw bu lëndëmee këris dugg si lëndëm waaw maa wadda'aka dëgg dëgg bàyyiwu la rabbuka sa borom yow Seydina Muhammad wa maa xalaata merewu la sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko waa Quraysh di waxe à l'instar de Ummu Jamil al-qabiha hmm, al-mushrikata al-qabiha voilà kon euh, loolu noonu wahyu bi daa jekkoon arrêté woon ah voilà euh, léegi bu mu ñëwaat mais Quraysh treize ans yooyu wax yi bi doon na ñëw mais arrêté woon na après commencé waat di ñëw Medina bi ñu ñëwee gis nañ saar yu gudd yi ci la doon wàcc ay suuratul baqara ak yu mel noon saar yu gudd yëpp da ngay gis ne yu bari ci Medinatul Munawwara ala sakini afdalu salaatu wassalaam même bu dee Makka it am na ci voilà suuratul Araf makkiya la saaru Makka la gis nga ni ñu ko doon voilà mooy ak suuratul An'am voilà léegi. Euh, que bi muy waaj a génn àddina affaire yi dafa gën a waaw wax yu bi daa gën bari waaw te wax yu bi du alquran kese waaw bu kenn jàpp ne wax yu bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam suñu neeram ban ala inni utiitu alqur'ana wa mithluhu wa mithluhu ma'a ala waawee ala yëgu ma yëgal leen yëg leen ne man dañ maa jox alquran ak lu mel ni moom te mooy sunnaam bi nga xam ne moom la ko borom bi yónnee ngir mu leeral nit ñi li ñu wàcce ci ñoom di alquraan loolu waxyu la moo tax suñu boroom ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha moom yonent bi du waxe li nga xam ne moom la yéen ni ngeen xame bànneex waaw lépp lu mu wax nekkul lu dul loo xam ne maa ko déey wahyu la boo xam ne maa ko déey ngir mu àggaleen ko yéen jaam yi kon nag loolu la mooy mbir mi dafa commencé woon takkar naa si moo tax ñenn ñi comme al imaam al haafid ibn hajar rahimahullah moom dane loolu amaana xikma bi nga xam ne imaama amaana xikma bi nga xam ne moo waral loolu amaana nga xamante ne moo waral loolu mooy lan moom dafay gis ne amaana xikma bi tax bokk na ci mooy wufuud yi doon ñëw nga xam ne seeni laaj day bari nit ñi di jóge fu nekk te moom lañ gisoon ci jotaay bi ñu génn ci suurat idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja nit ñi di jóge fu nekk bi ñëwee nag seeni laaj daa bari ku nekk la nga indaale ak la nga war a xam ci diine alhamdulilah yenn masala yu bees xam moom la ñuy wax suñu boroom tabaaraka wa taala lépp wax yu bi dina wàcc ngir lan ngir mu nekk loo xamante ne ngir tontu ñoo ñële ak ñi nga xamante ne leeral leen yi nga xamante ne nii moo jëm ci seen wàllu diine nga xam ne daa war a leer lépp daa war a leer bala fee yonent bi alayhi salaatu salaam a jóge borom bi du bàyyi moo tax xeet wi ci noonu rek yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina ci diine ji matul moo tax mu ne al yawma ba matalee lépp al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina al yawma tay de ah laa mottali laa matal ci seen kaw ah seen dundin wii ma leen sóob seen mode de vie bii ma leen sóob ne leen ci jaar mat na tey te mottali naa ci seen kaw sama xéewal yu mag yi te gërëmal naa leen l'islam muy la soumission totale wommatul borom bi tabaraka wa muy li nga xam ne mooy seen mode de vie waaw mooy yow moom kan nga wommatul bu bu bu fi wax laa démocratie de bu fi wax leneen bu fi wax lu communisme bu fi wax le le le laïcisme nangam déedéet yow allah voilà moom nga war a wommatal ndax loolu la ñu borom bi gërëmal te waxoon na waman yabtaghi ghayra al islami diinan falan yuqbala minhu ku fi sàkku leneen jàppe leneen gërëm leneen lu doon l'islam jàppe ko dundin mode bi jàpp ne loolu daal moom la war a dundee yow sa dund gi yëpp ci modèle boobu nga ko teg mooy modèle bi ngay dunde suñu borom nee na boo faatoo ba ñëw yow de toute façon lépp loo def dara duma ko ci nangu waaw kooku moom duñ ko nangul waaw te ñi nga xamante ne bu keroogee dinañ xam ne wallahi kuttus na ñu ñoo dóor seen loxo ji ëpp kon nag wax yi bi da doon bari waaye yeneen ci maay sax parce que ak surtout lëkkaale bi buntu bi ñu nekk këne mooy jeexitalu mbiram te suñu boroom da koo xamaloon ci saar bi ñu doon wax sànk nii wa duha walal aaxiratu xayrun laka minal uula te yow sa mujjanteelu mbir yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais bi bu dee xam nga dëgg-dëgg xam nga ne bu dee tànk yonent bi sa saam nga teg sa tànk yëgal ne walal axiratu waat naa ne mujjanteelu say mbir xayrun moo gën minal uulaa moo gën moo laka minal uulaa voilà loolu rek comme que wax yi bi la tàmbali woon te bariwul woon yenn bari mais ci fin muy gën a takkarmaasi ngir tamit fentalil ko lool mu ne ko walal axiratu xayrun laka minal uulaa waaw nga gis mooy borom bi tabaaraka wa taala doonul woon dañ benn instant waaw benn cer di sotti yonent bi alei saatu salaam wax yu bi nga xamante ni nii moom la ko doon sotti rawatina bi nga xam ne ci lay waaji génn àddina affaire yi di takkarnaage kon mooy fa nga xamante fa lay génn àddina nga foog ne fa le relâchement bi amee noo xam naa nag léegi moom day toog rek voilà affaire yi c'est déjà fii trois ans ou mat presque dix ans ou fii léegi moom di xaar rek déedéet affaire yi gën a bari waaw gis nga al isdiyaad waaw di yokku ci yiiw yi borom bi it di yokk tëbb ak leer ak yi nga xam ne wax yu bi ci nga xam ne mooy mujjanteelu jamono mu gin koo accentuer gin kee yokk ah neewul ne ah mu jóge la nañ bàyyi noonu mu daanu kon loolu la ñuy xame ne kon jaam bi yow buñ la xame woon jaamu yàlla du da ngay bàyyi bay waaye génn àddina ah wala boog koo xam ne ni yow sentir pressentir nga que ne ah li la defe bareetul ngay lâcher prise comme niñ ko waxe woon déedéet bal li am ba des mooy jamono yokk la dina jege sa boroom ci ay xurab ci yi nga xamante ne moom mooy jëf yi nga xam ne moo lay may ak jege yàlla tabaraka wa taala kon nag mu ngi noon mu ne <coughs> eh, ba yonente bi alai saatu salaam bi mu génnee Qubayla wafaati hatta tuufiya aksara ma kaana al wahyu li ëpp lu wahyu di wàcc buñ la ko laajee mooy di yonent sallallahu alayhi wasallam di waaji génn àddina allahu akbar kon mu ngi noonu léegi nag hadith bi ci mujj al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne alxaamis mu ne lii nii mooy hadith bi nga xamante ne nii mooy cinquième hadith mu ne an Jaabir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yub'athu kullu 'abdin 'alaa maa maata 'alayhi rawaahu Muslim rahimahullahu ta'ala kon al-imaam an-Nawawi mu ñuy indil al-xaamis muy hadis bi nga xamante ne nii moo mujj Allahu akbar hadis bi moo bi mujj ci bunt bi ah mu ne yub'athul mar'u mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi anna annahu qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam de nee na voilà moom Seydina Jaabir mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de nee na yub'athul mar'u ku kullu abdin waaw mu ne jaam bu nekk dañ lay dekkil alaama maata ca kaw la nga xamante ne faatu na alayhi ca loolee waaw akbar mooy ku nekk rek ku nekk naga faatoo noonee ngay dekkee waaw naga faatoo rek noon ngay dekkee waaw akbar ah mu ne lii rawaahu solo muslim al muslim na ko doon sëriñam al imaamu ahmad muhammad solo na ko muslim mu ngi ko indi ci kitaabu euh, euh, kitaabu kon muy buntu boobu la ko al imaamu muslim ci téere boobu kitaabu al sifatu naimiha wa ahliha buntu bi nga xam ne moom la suraax yi def al amru buntu ajjana téere boobu téere kitaabul janna wala kitaabun aljannatu wa sifatu naimiha wa ahliha téere bi wax aljana ak di melale xéewal yu rëyu ajjana ak waa ajjana buntu digle ci rafet njort ci yàlla jamono ji nit ki génne àddina voilà Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne ah sami'tu man de dégg naa annabi sallallahu alayhi yaqulu mu naan yub'athu kullu abd ala ma mata alayhi jaam bu nekk dañ koy dekkil ca kaw la mu faatoo waaw na mu faatoo noonu la moo tax loolu mooy lan mooy non seulement xaal ba mu faatoo mais na mu faatoo tamit ci biti waaw lool moo tax yonent way saasaam ci buntu boobu noon imaam eh, Seyna boo téere bi imaam Muslim def Seyna Jaabir radiyallahu anhu dane man de sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama muy wax qabla wafaatihi laata muy génn àddina bi salaas ci ñetti fan muy génn àddina mu naan laa yamuutanna ahadukum illaa wa huwa yuhsinu billahi zann waaw bu kenn ci yéen génn àddina lu dul muy rafet njortu ca borom ba ndax kat borom bi moo wax ci hadiisul qudsi bi rahima eh, azza wa jal ana inda zanni abdi bi waaw comme niñ nee ci sahih niñ nee ci sahih ana man borom bi inda dhanni abdi bi man maa nga fa sama njortal jaam la mu njort ci man rek foofu laa toll ci moom mooy lu mel noonu laa koy defal waaw moo tax yonent waaye sa sa am nañu ko bu kenn ci génn àddina lu dul muy rafet njort ci boromam bi xool jamaalu borom bi waaw gis ak ubbeem moom bi nga xam ne mooy al-Basit ar-Rafi' waaw ngay xool yooyu waaw Allahu akbar mooy yiw bi nga xamante ne ni moom lay dotti ci jaamam yi ndax bëggal leen yiw kese ak moom bi nga xam ne moo ne wa rahmati wasi'at kulla shay sama yërmande daa daj lépp waaw moom mi ne yaa ibaadiya allaziina asrafuu alaa anfusikum laa taqnatuu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dunuuba jamii'an yéen ñi nga xam ne gis nañ ko fi tamit yéen a ëppal ci seen bopp ndax bakkaar yu rëy yi ngeen sóobu ak sori gi ngeen sori bopp ci ñàkk koo déggal ñàkk koo topp malgré loolu laa taqnatu bu leen min rahmatillah ci yërmande yàlla ji yaatu ji yëg leen ne inna allah yaghfiru dhunuba jami'an mbooleen bàkkaar yi lay jéggale waaw yow sa sa nga yaakaar loolu di rafet njort ci sa nga yow sa bàkkaar lu di tol tol fu di tol law balagat anaana as-samaa'i ah dinañ ko gis même bu jotoon njobbaxtalu asamaan ci suuf ba ca njobbaxtalu asamaan lépp di say bakkaar nga ñëw bokkaale woo ko dara nee na borom bi nee na xafartu laka wala ubaali waaw dinaa la jéggal nga faalew lay lay leew nga gannaaw ak kay kay protesté waa kii lii mu def yëpp borom bi di ko jéggal borom bi nee na faalewul lool waaw ngay privilégié yooyu waaw akbar comme ko waxoon nañ la rek ni xam nga bay yaa ma naan ma ah waaw baax na ko am soixante ans na commencé waajal waaye man ah dee nag daa daa tàggu kenn te âge bu am na ku faatu nit am na dix ans faatu nit am na deux ans faatu nit am na dix ans faatu nit am na am na trente-cinq ans faatu mais léegi kon man kay deeji kay kon mooy man nan laa naan ba jamonoy samay mboor gisoon nañ bi ñuy ubbi bunt bi ñu tu li imaam tudde bunt bi rahimahullah bañ ci taxawee kene la waaw am na yoo xam ne ay mandarga la ñu la borom bi mën a wan comme koo xam ne borom bi guddal na sa fan ba nga dépassé soixante ans mooy yow dëgg mënal sa àllaxira dëgg mënal sa borom tabaraka wa bi nga xam ne moom nga waroon a mën sa dëgg mais comme que li ci ginnaaw rëcc na la ça ne sert de de de de de de de de hein hein pleurer sur le lait renversé ça ne meew mi këpp na ba pare nga nekk fii di jooy way meew mi bu dee yow manoo koo récupérer de toute façon mu ngi nii ci ci ci ban bi meew mi moom këpp na kaasub meew bi yeboo nga xool li ci kanam waaw yow li jàll ñaanal borom bi daal di koy yéwénal waaw mais li ci kanam dëgmalal gën a la yokk record bu ko defee sax amaana nga bokk ci ñi borom bi da ñaan borom bi boole la ulaika alladina yu yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat gaa yooyee borom bi na ñoom lay soppi seen yu ñaaw def ko ay sax yu baax waaw kon nag mu ngi noonu nga ne waaw loolu man wala benn ay mandarga boobu ak feebar boo xam ne daanaka en général c'est incurable waaw en général c'est incurable mooy daanaka du lu gaa yi faja ah. feebar la boo xam ne ah alité na mooy dalaa des ci ci lal rek ngay tëdd mënatoo sax jóg loo def dañ la koy defal loolu ay façon mandarga la mais tekkiwul mu ko ko nekk loolu daal moom mooy njëkk a faatu ki ki ki ki ki nekk euh, pleine forme di dawee ko jógin non <laughs> déedéet dee saa su nee ñëw sauf que les léegi nag ma ne la woon mais comme que noonu la yow xamoo heure bu ne mën na laa terrasse man ngay dox fii génn ci médecin bi ñu la voilà c'est bon defal la analyse sa cœur baax na sa cholestérol baax na sa lépp baax na sa rein yi baax na masha Allah voilà yooyu nga génn di dox fii mais sa cœur bi arrêté wala nga génn benn benn benn moto fil la wala ndaraan waaw wala benn camion wala benn oto benn waaye boo xam ne fële la jóge xaw ma lu daan naan naan naan na beer bay gis fukki biddiw ne la tël waaw kon fu ne nga jekki tëdd naan lekk ba pare tëdd yeewa waatoo wala nga toog fi nga toog nii sax naan waaye man de xaaral na toog toog rek dootoo jóg nga faatu noonu nit ñi di la romb ci mbedd mi dëkkate yoo faatu nga bu yàgg mooy loolu comme que noonu la mooy moo tax nit ki tout le daa war di rafet njort waaw di rafet njort ci boroomam même bu dee dina dina dina tiit léeg-léeg waaye rafet njort yooyu ëpp doole saa su ne waaw saa su ne parce ëllëg bu ne bee man na ko faa dikkal waaw kon nag di rafet njort ci sa boroom moo tax yonentu waaye saa saa am kon wax loolu ñetti fan laata muy génn àddina mu koy dénk saxaaba yi radiyallahu anhum waaw bu kenn ci yéen génn àddina lu dul muy rafet njort ci boroomam kon nag mu ngi noonu di dellu ci sa boroom xam na yow jaam nga doo dara ak lu mu la mën a defal sa lépp ngi dox waaw saxiixun ku wér pekelek am alal am lépp mais dellul ci sa boroom tey sant sa boroom ci alal jum la jox ci lan ginnaaw bi nga ci fajee say soxlaa ña nga war a dundal nga ci def ci chantier yàlla ya jëm farataal ci sa kaw waaw waaw kon nag mu ngi noonu te lépp loo xam ne mooy yàlla la ak yu yiis yi nga gin koo daw gin koo sori masta taata loo man waaw loolu mooy rafet njort lii lépp mooy rafet njort ci sa borom rafet njort ci borom bi tabaaraka wa taala tekkiwul ne damay toog di def lu ma neex tanaan garaawul ah sa yow faru la naa comme la gaa yi doon wax prêtre yeeg labbe yeeg surtout yi ak chrétien yi labbe yeeg prêtre yeeg gaa yi ecclésiastique nga xam ne dañuy nekk fii di caay caay di lekk ci turu diine ak rabbin yi ci diine di falsifier textes yi ngir am luñ ci ame ci nit ñi jàppewuñ leen sax ay nawle jàpp leen ay ay ay sous-hommes di leen exploiter di lekk seen alal yi ci maali foro teg ko ci turu diine waaw te xamaluñ leen benn yoon li nga xam ne mooy diine xamaluñ leen laar la amul dara luñ leen leeral ci seen wàllu diine di lekk seen alal yi ci maali foro képp ku koy def ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàgg waa banu Israël yéen a bokk at yow yaay banu isra waaye yow yaay waa banu israil ci xeet yonent bi alayhi salaatu salaam waaw léegi bi def loolu ba pare naan sa yughfaru lanaa quoi ñun de dinañ ñu jéggal wa in ya'tihim aradun mithlu ñu jëlaat lu mel noonu ñoo xam ne moom la ñuy lekk te daganu ba pare naan dinañ ñu jéggal bu lu mel noonu dikkalaalee loo xam ne lu lu doye bi la du dara poñetum àddina la ñuy téyewaat waaw xam nga ni ñuy tuubuñ loolu du du du rafet njort ci yàlla ah déedéet rafet njort ci yàlla mooy lii waaw allahu akbar waaw yaakaar sa yërmande borom xam ne kenn du sobe ko dul moom xam ne it kenn bariwul ay bàkkaar ba jomb ne yàlla moom manulaa ba baal déedéet waaw da ngay dellu ci moom tey tuub te di sori loo xam ne moom la aaya kem kàttan li mu digle nga ciy def kem kàttan idaa amartukum bi shay'in fa fa'tu minhu mastata'tum alentuwale bu ma leen digalee mbir dikk leen ci li ngeen sama bu ma leen teree nag na ngeen ba ci saate yu tere yu tere yu baaxul yi ngay bàyyi ci saate di ko sori ngir sa borom tabaaraka wa taala kon nag loolu la xadiis bii di wax waaw yub'asu la kullu abd boo faatoo nag borom bi njortu da amoon ci moom noonu la lay dekkile waaw bu dee da ngaa jàpp ne yàlla moom hein xam nga gisoon nañ ci waa ji nga xamante ne nii moom <laughs> dane dane mbokk yi bu ma faatoo tudd jël leen sama lakk leen ma ak dóom ngeen jël sama benn wàll sànni ko ci ndox ci géej gi benn bi ci jéeri ji waaw hein léegi ndax bés bu ngeen di xoole ba yàlla jàpp ma dina ma mbugal mbugal moo xam ne masu koo mbugal kenn ci kaw suuf ah mu faatu mbokk yi def noonu laal di koy lakk incinéré ko pour wan la ne incinéré yeneen ti ba ne saa saa ba ko nekk te xadiis mun ci saxi waaw saxi imaam muslim loolu day wane ne kon ndeke incinéré gis nañ boobu indo yi dañ koy def lu bari waa ind nit faatu ñu jël lakk ko ci boucher bi lakk yaramam lépp yeneen trois cent cent ne waa ji la wax ñun de biñ ko defee lool bi mu faatoo suñu boroom digal waa euh, ndox mi géej gi mu génne li li liñ fa sotti wax jéeri ji ñu génne mu dajale ko daal di koy dekki la ne ko waaye sama jaam lan moo la yóbbu ci lii lan moo tax nga nga nga nga digle boo faatoo nañ la lakk. jël sa benn wàll sànni ci géej gi benn wàll bi ñu sànni ko ci terre ferme ci jéeri ji mun a ragal sa mbugal rek suñu boroom jéggal ko ndax kooku lu tax am na ngëm waaw moom gëm na yàlla ndaxa ngir mooy tax fadlullahi mooy boroom bi du li mu tëkkoo lépp gis nga al al ki nga xam ne dafa tedd al karam ku ko am nekkul lu mu tëkkoo rek il faut mu def ko lu mu digee ci lu neex dina ko def lu mu digee dina ko def waaye lu mu tëkkoo obligé wul def ko mooy benn mën naa tax moom mu bañ koo def ndax lan ndax moom karim la walillahi almasalul a'la waaw moo tax borom bi moo tax waa ahlu sunnati wal te lu am solo la di wax naan ah, képp ku def lii comme ñu ne ko def lii day dugg safara mooy yelloo na duñ ne day dugg safara directement comme yi ñëw ci xadiseeg yooyu dañ naan moom yelloo na dugg safara est-ce que fa dugg nag borom bi mooy xool ci ci ci ci ci yërmandeem ah ci machi al borom bi la la la tegu bu soobee mu jéggal ko inshaa afa waaw wa xafara lahu bu ko soobee jéggal ko jéllale ko bu ko soobee nag teg ko la mu ne ku def lii lii ngay def lii moo lay dal waaw moo tax waa ji malgré ne xoola njort bu baaxul boobu mu amul woon ci boroom mooy gisoon yu boroomam moom yu bés bu ko jàpp yu teg li may mbugal moo xamante kon nag lakk leen ma bu ma faatoo ngeen sànni sama wàll ci géej gi benn wàll bi ci jéeri yi waaye teewul boroom bi da koo da koo jéggal waaw ndax moom amoon na gëmoon na yàlla de gëm na yàlla mais dafa ragaloon bëggoonum yàlla te tamit mooy defalul bu yonent bi saa saa am nee defaluloon yàlla dara lu baax moom daal ba mu ba mu nee ci lu baax ci diine defut dara waaw loolu moo tax mu ne bés bu ngeen fi xaar bu ngeen di xoole ba yàlla jàpp ma dina ma mbugal mbugal moo xam ne masu koo mbugal kenn ci kaw suuf waaye loolu bu tout le temps la ñuy mën a dogg ne képp ku mel noonu looloo koy dal moo tax affaire lii la waaye yubaasul mooy xaal bi nga faatoo noonu la la borom bi dékkale waaw képp ku ku faatu ci ngëm yàlla ci ngëm yàlla ngay dékkale waaw inna allaha la yudi la yudi'u ajra al muhsinin borom du sànk jëfu ñu rafetal waaw du rafetal ba ñëw mënaan leen ay looboon léppoon la woon wala ah non non yéen affaire bi non doo rek waaw ñi rafetal ngëm yàlla ñoom ci ngëm yàlla la ñuy waaye yub'asul maru kul yub'asu kullu abdin ala ma mata képp koo xam ne da ngaa faatu ci kéefër ci kaw kéefër googu ngay dekkee waaw waaw ku faatu ci kaw nifaaq ak naafiq ci kaw naafiq ngay dekkee waaw hatta noonu mooy loolu mooy xaal bi mais ci biti nii sax yenn yi nit ñiy faatoo moo tax ku ku ku ku ku bañ ku bañ a dékkee foo xam ne bu dula gërëm gërëmoo ko hein hein kon nag bul nekk foo xamante ne nii faatu mën na la faa fekk ndax kat yumaasu kullu abdin ala ma mata alayhi waaw boo faatoo ci safaan ci safaan ngay dekkee de wal iyaazu billaah moo tax yonent waaye saa sànde ki nga xamante ne daa daa naan poson dafa naan poson ne day xaru kooku noonu lay dugge euh, safara waaw di ko naan noonu la koy naane ndax da naan faat mu ne noonu noonu nag lay continuer waaw allahu akbar moo tax lu lu lu lu garaawa ngo ku garaawa ngo moo ndax lan noonu la faatoo moo xaru def noonu aywa moom itam noonu lay dekkee rek di naan poson rek di naan poson rek di naan poson waaw ndax kan ndax lu tax yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi waaw kon nag lii ban lëkkaale la mag suñu bunt bi kon mooy kon jeexitalu dund gi waaw ata ah, sensible te loolu la Iblis tax xam moo tax bu nit ki waa ji génn àddina day gaaw mobiliser lépp lu am ngir yàqal jaam boobee waaw yii mobiliser lépp lu am ngir mu boole jaam boobee ci ahlu naar ci waa safara waaw moo tax ay pexem garaaw li annahu waqtal mamaati ya'ti shakhsan likay yahrimahu at-ta'at waaw Allahu akbar la ta'manu maka'ida ash-shaytani qabla firaqi ar-ruhi lil-abdani li'annahu waqta al-mamati ya'ti shakhsan likay yahrimahu at-ta'at waaw wana borom masalik wax ko la ta'manu bu leen am benn kóolute ci maka'ida ash-shaytani pexe shaytaane al-la'in qabla laata firaaqi ruux lil abdaani seen bakkan yi di tàqale seen yaram yi loolu tey mooy yéen bu ngeen am kóol bari ngeen di faatu li am na wu tax waqtal mamaat gis ji nit ki tam ci di ko délégué waaw lu tax. shaxsan cam say faatu mu ñëw dikkal ko di ko dugal ay jax-jaxal alwaswaasul xannaas ngir mu weddi yàlla ci ses derniers instants ndax moo iblis xam na loolu xam na ne yub'atu kullu abdin ala ma mata alayhi bul yaakaar ne ku nekk la nga deewe noonu ngay dekkee moo tax dalay fexe nga dee ci kéefér weddi loola yàlla ci sa mujjanteelu instant li kay moo tax shaxs day dëkkal nit ki yàtti shaxsan li kay ngir yahrimahu mu xañ ko ak taati jaamu yàlla topp yàlla yan nekkoon résultat bi tay mu finir ko mu nekk dernière cachet bi mu ciy teg mu jeex waaw loolu tamponné ak jëfam jeexale ko xat moo ko lu baax loolu lay bañ na ko xat moo mooy yàlla na ko xat moo li nga xamante ne nii mooy lan mooy génn ci topp yàlla waaye weddi yàlla bu ko defee mu xañ ko résultat yi waroon a ci jaamu yàlla dem jaamu woon yàlla atam yi jiitu yëpp allahu akbar kon nag yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi kon nag mu jënteelu dund yi di jamonoy relâchement di jamonoy bàyyeeku jamonoy vigilance la moo tax al imam ah waxoon nañ ko fi tamit ibnu qud ah, ah, ah, al imam ibnu rajab al hanbali rahmatullah alayhi doon leeral ci bi yi kenn gis Euh, iblis gis nga mooy sidiit bi nga xamante ne sidiitu mooy yàlla wala euh, euh, ba nga nit ki ba muy mooy yàlla wala weddi yàlla ak yooyu bu bu waaj yi faatu day ñëw ngir réanimer affaire boobu ci moom waaw yëngal sidiit boobu moo tax kenn du mucc ku dul ko yàlla muccal kon nag insha allahu taala ci kaw noonu kon jeexal nañ bunt bi bii di ñëw